إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور زلام اللهم صل على مفتاح الدار السلام اللهم صل على سفيع في جميع الأنام gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yaakaar tey ak ëllëg muy seex Ahmadou Bamba xaadim rasul di ñaan ak seex Sidil Muxtaar yàgg fi lool te seen mbokkum taalibe ngañ mbuub moo dellu waat fas yéen indi lenn ci ay ndénkaani sëriñ Touba yi nga xam ne daana ko dénk magi taalibe yi muy am njàngale moo xam ne ni ko sëriñ bi waxe woon ci téere yi muy jàngal mag ak jàngal gone bokkuñu ndax mag mu tollu ci wuti dépense jafe-jafe àdduna wër ko boo ko tegalee ab téere naan ko waxal alif waxal baa waxal taa mën naa yéex a xam masalay diineem waaye sëriñ bi da ci daan jàngale jàngale mu xereñ muy da ko daa def ci ay tomb ak ay ndinkaan yoo xam ni lépp loo daan jàng ci diirub ñetti weer sëriñ bi mën na la ko saraa ci benn fan looloo waral sëriñ tubaa waxoon ni hëkum nasihati lakum fa tarbaxu duniyaa wa uxra ma qawmin aflaxu Serigne Touba wax na ne jàpp leen ci samay ndénkaan ku ko def day di nga bénéfice u àdduna bu àllaaxiraa da texe moo waral sëriñ bi wax ni amarani rabbi bi an usariha bi annani malazun waximan wa mafzaun faman arada al xayra fi kiltayi daarayni faliyalus bii moo tax mu daa woolu ko mel ni sëriñ Malick Ndiaye ni ko wool ma mag ñi li tax ñu dajale leen nag ci njàngaleem sëriñ bi bokk na ci bëgg ñu xam ni sëriñ bi bind na lu bari jëme ko ci luy defar jikko ak luy yar nit ki ba mu mën a dund ci biir nit ñi ba ku ko gis naw ko waaye li ëpp sama moroom yi néew na ñu gëstu mbind yooyu ak di fexee xam la ca sëriñ bi digle ak yam ca tere moo waral ma dajale ci lii ngir bëgg koo laa biiri mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi lépp jóge ci mbindum sëriñ bi ak njabootam ñu gis it ni cérémonie boo fi dem néew na ñu cay waxtaane xeeti ndénkaan yi nga xam ni sëriñ bi moo ko daa wax mag ñi xeeti ndénkaan yi nga xam ni sëriñ bi moo ko daa wax mu mel ni kon nit jóge ci benn bisu diine ba dikk ni la sëñ bi mankat bàyyi naa benn jikko bu ñaaw ndax tey li ma dégg ñu wax ko ca yombul ndax tey doo dégg ku la ko wax wala bariwul ñu def ko nag ngir liggéeyal ci Serigne Touba ak am ca ndax sëriñ Touba moo wax ni ma mën wa man nahaakum ani taallumi fa huwa xalifatu laini al mujrimi na ngeen xam ni képp ku leen te jàng képp ku leen tee gëstu seen diine kooku moo fi teewal iblis Serigne Touba mas naa wax ñamu daan jàngal xam-xam képp koo xam ni jàng képp moo ko taxoon a ànd ak man na xool nu mu def te xool fu mu àggalee ku bëgg li ma bëgg nag toogal tey doxe ni may doxe loolu nag ba mu koy wax daa bëgg ak dolli ku ca ñoom te ñoom xamuñu ko fekk booba moom sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni ko deel yar sa àndandoo yi ci itte te bu leen yar ci njàngum kese bis bu nekk nga gis koo xam ni dañ koy jàngal ba mu ne ar te yaruñu ko ba mu ne nër nga gis ko tooxi doona wu ne mu di ko def wala du ci dugg waaye buñ la yaree tàggat la tarbiya la nga boole jàng ak tarbiya ci jàmm képp ngay nekk moo tax yonent bi ne ko rab rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars faqat itte jooju ko yonent bi wax nag itte mooy pëstéef buy tax li yàllay tere nga seexlu ko lool li muy digle nga bëgg ko lool moo tax ma ne ku seexlu lu bon ku ne ab seex nga ndax ab seex dadaa seexlu lu bon ngir yàlla te bu meree seexal meram ngir yàlla looloo tax gannaaw seexlu lu bon ak jëfe ndigal rekk lañ bëgg moo tax ñuy tànn ak bëggam di ko jëfe ngir mucc ci nëx-nëxi àddina ak bisub tiis ba muy yowmal qiyaam kon nan jëf te sellal sunuy jëf jëf ju sell la di tax yàlla yi gërëm aji jëf moo tax na ñuy yéwénal Serigne Touba mas naa wax ku ñuy wax Serigne Baara Jang ni ko Muhammad xam nga lu ñu fi indee mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko ñaar rekk la yeesal lislaam ak xeet li mbindeef yi ngir moo wax ni ujaddidu tawxiida wal furuuca maa tasawufin xawaa buruuca lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu wa inni ahmadu moo taxit sëriñ bi yeesal na lislaam bu wér dimbali na ñéppit bu wér moo tax sëriñ bay Jaxate wax ni sëriñ bi wax na bind na jëf nañu gis te digle na lii moo ko warkat wàcc na mësula may mësula fo sëriñ Tuubaa dadaa wax loo bëgg gàncaxam danga koy ji soo ko jiwul du sax man amila saalihan fa li nafsihi jëf lu baax nag mooy maye teraanga ak àjjana jëf lu bon mooy waral mbugal ak sawar moo tax Seex Sàmba Jaara Mbay wax ni ki lay digal dafay taxaw ki lay dugal dafay taxaw boo xeluwul defoo ku way réccoo ki jooy feeñ ca kanam Sëriñ Tuubaa nee na nit ki ñetti yëf la xol bi ak làmmiñ bi ak cër yi ci des xol bi am na dëkk bu mu dëkk am na dund bu mu fa war a dunde làmmiñ wi am na ko cër yi ca desit am nañ ko mu ne xol bi dëkkam mooy wéetal yàlla ab dundam mooy yéenew yiw bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumuranki mukk du yooy làmmiñ wi ana lu dib dëkkam mooy tudd yàlla ana lu dib dundam mooy waxu yiw bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumuranke du yooy cër yi ci des ana luy séenub dëkk mooy lu war ak lu nu sopp ana luy seenu dund mooy jëfe yiw bu ñu saxee ci seen dëkk bii di dund ci seen dund bii duñu du ñu yooy moo tax boo saxee ci yéenéew yiw ku la mën a bañ dana la mujj a sopp boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ dana la mujj a tàgg boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal dana la mujj a teral kon li nga ciy xame mooy nit ki cëram yépp war nay góorlu ci def li ko sunu borom sant ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni moo waral sëriñ bay jaxate wax ne jàppal sa xol bi defar ngir xol bi moo di sa kër defar sa kër bàyyi sab xol moo la muy xala faj sa kër lu jag-jag te sab xol taq ripp lu bon du tax nga gën kat fa yàllay mbaami ngonka ki xaj defar sa xol bi ba xol bi leer leeree ka melax moo gën di wut néeg ak sàkket yu fàtt taraj ña dëkke woon taaxi kaw tey jëf lu bon ña nga tey ca sëg ya ñuy cawe yar foo tollu dégg faraj cër yi ci des sàmm leen ba doo ci moy ndax cër bu ne dana wax ëllëg loolu nag neex naa gëm ndax kenn ku nekk ci ñun sa téléphone bi nga yor am na benn carte bu ñuy wax carte mémoire ber nga ko def ko ay dossier dossier bu nekk am na loo ca denc amaana man ngaa bëgg ñu gis ko amaana mën ngaa bañ ñu gis ko amaana mën ngaa bëgg ñu déglu ko amaana mën ngaa bañ ku ko déglu dem nga sax ba wutal ko code boo xamante ni bu la neexee mennum yow yaa koy xam te code boobu li ci gën a yéeme muy juróom-ñeenti chiffre la muy diggante benn ba juróom-ñeent àdduna sépp bu nu maase woon di ci wut ay code kenn ko ne mën ngaa am te doo ko bokkaleeg sa morom gannaaw nag sunu borom moo def loolu ci xeli doomu aadama yi. asamaam moom mi nga xam ni moo bind doomi adama yi kon sunu borom kenn ku ne dañuy jàpp ni wutal na la carte mémoire ci sa jëmm boo xam ni bu yow mal xiyaamee moom sunu borom bu ko neexee bu yow man ngaa bañ wax dara waaye bu introsé carte mémoire boobu dong lépp lu mu bëgg a xam ca kooka dana ko ca xam muy yow ma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydihim moo waral benn waxtaankat day wax ci mbooloo dem ba àgg fii nga xam ne fi laa àgg ni yowmal qiyaam sunu boroom day taaj jëmm kenn ku ne mu laaj la la nga defoon waaye su boobaa cër yi ñooy wax pël ba ni saraax ci biir mbooloo mi daal di téye micro ba daal ne waaj daa am laaj bu ma bëgg a laaj damay laaj ndax bu yowmal xiyaamee cër yëpp ay wax waaja ni ko waaw mu toog jooy ba xolam sedd daal di ko ni am na cër boo xam ne bis bu waxee àdduna tukki kon boo yéenee nit ñi jàmm ak lu baax. di jëf lu rafet te yiw di ko jëme ci ñoom ngir yàlla fooy jëlee ay man xaw ma ko boo saxee ci wax lu rafet ak noppi ci lu ñaaw doo gis ku la ŋàññi mukk tey it foo gis ku naa dañ maa bañ boolewul ma ci dara kooku na seet boppam ku baax ci nit ñi ñu bëgg la ndax Serigne Touba di ko tubaab ba ne ñii nga àndal lu tax mënuñu laa ba ba foo ne ñu fekk la fa ku tedd ki dañu ko damaa am njariñ te duma lool wallahu nii wal xalqu tatbauni fil barri wal baxri za naf'in bila daray kon képp ku baax ci nit ñi ñu bëgg la kon ñu war a xam ni doomu aadama ju ne war naa defar jëmmam ba ku ko gis bëgg ko defar jikkoom ba ko jaxasoog moom dootoo bëgg a tàggoog moom te bañ a yor melokaan wi nga xam ni moom la abiyaas yi nuy def ci téléphone yor ndax dangay gis képp ku gis jëmm ji bëgg ko lool fekk ni biir ga dara baaxu ci li ëpp ci bagaasam demoonte nañu ko def ko ci beneen téléphone ñab ñabal ba mu mën a woote ab diir ab ñëw taaral kaw ga ba mu bees rafet lool ca kaw fekk biir ga léppay metti moo tax ku ànd ak téléphone booba ab diir bu gàtt tàggu moom képp ngay daal di bëgg kon nit war naa defar jëmmam ba ku ko gis bëgg ko defar jikkoom ba ko miin bëgg a toog am na bis ñuy wax ci ku ñuy tooñ ba coow la bari lool sëriñ Touba dégg ko laajte lu xew ñu wax ko ko sëriñ bi soppiku lool ngir wax ja ak ñaaw ga mu ñaaw daan ni am na loo xam ne day ku ko waxal nit wala nga jiiñ ko nit bu bis pénc baa la sunu boroom di jëflanteeg yow man Ahmadu mii duma ci doon dara ku ñuy wax sëriñ Mor Siis jóg ni ko man day fekkew yëguma sama làmmiñ wi ba ko sunu borom bindeek tey jii mësuma fàttali ko fu ma waxee lu dëppook lu sunu borom diglewul sëriñ Tuubaa ko loolu doyul bul fekke bul dégg bul gis moo waral sëriñ Bay Jaxate wax ni li xew ci ji jamono bon mat na fukki yëfa ak ñeent yàlla nanu mooy déglul ma nettali ko rëy ak kañaan ak dogug mbokk ak di xas ku la gën fopp ak di yàpp ku la man ak jëw nit ak beru ko ak leb doo xam a fay ak fecci wóllëre ak wayaani seex ak ku am aslëf nga dem gane ko ak bëgg àdduna ak sàggan ci laaxira nag ak fàtte yàlla mu réy mii mat di fàttali ko ñun nag tam nit dañ cee gaaw lool te it tam mukk ku bari xaalis wala borom daraja wala borom tur buñ la tamoo nit ñu xëy bis sunu borom bett la ak ay milliards ña tamoon ñuy war di wax nit ñi gaa yi dañ koo soxor lim am waaye kii as gor la jullit la ku baax na te ku ci itam dangay xool koñ ba nga dëkk ka ca gën a ñàkk këcc gën a tuuti ka ca gën a xóoti bët boo jàkkaarloog moom ni kii dañ koy tooñ fekk kenn tooñu ko waaye yow mi dañ koy tooñ yaa ko tooñ wala iyaazu billaahi sëriñ tuubaa nee na bëgg lu baax ak bëgg sa bopp duñu benn bëgg lu baax dëgg ku ko def fu lu baax mën a amee rek dana ko neex bëgg sa bopp nag boo ko defee di nga bëgg lu baax waaye sa bopp rek nga koy yéene loolu nag bis bu ne ñu gis ko da ngay gis ku am diine yaru lool maandu lool waaye fu lu am njariñ génne mu perte réseau ngir sa bopp rek ngay jàpp ni moo ci yàlla Sëriñ Tuubaa nee na lu baax foo ko fekk day seexlu lu bon lu bon nag foo ko fekk day ragal lu baax mu dellu waxaat ni bëgg sa bopp ak bëgg say bokk daa nuroo waaye bukk bëgg sa bopp mooy nangoo jaamu yàlla boo faatoo sa jëf dee su ko fay kenn ku dul yow man amila saalihan fa li nafsihi bëgg say bokk nag mooy nekk fi di dajale alali àdduna doo dimbali kenn ngir yàlla sa yitte jépp doon noo def ba bari le di jur rek di dajale sëriñ bi nee na kooku boo faatoo ñu séddale alal ja say mbokk abu darda i saxaaba la mas naa julli si ajjuma ci mbooloo mu bari bi nu sëlmalee mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa man day abu darda i damaa bëgg yàlla lool ma bëgg nag yàlla sunu borom bëgg ma yonent bi ni ko waxaat ko mu baam ko ba mu ñetti yoon mu ni ko soo bëggee yàlla bëgg la li nga am dee ko bokk ak ñi ñàkk boo ko defee yàlla bëgg sëriñ tuuba am na bis mu mel ni ku soppi ko di wax ca kaw naa jaamu leen yàlla te bu leen dof jaamu leen yàlla te bu leen dof jaamu leen yàlla te bu leen dof dof yi xam ngeen ñooy ñan ñu ni ko déedéet mbàkke mu ni dof yi ñooy ñi ni wétt toog ca ker ga seen ña ca naaj wa di jaamu yàlla ñoom ñu lànk tëdd ca ker jàpp ni ñii ci naaj wi di kër kër yi jaamu yàlla seen jaamu gi bu sottee ñoom ñu xacca te fekk na kat jaamuluñu kenn yàlla waaye seen bopp lañuy jaamul yàlla kon jaamu leen yàlla te bu leen def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala sëriñ Bamba nee na dof piir mooy ki bëgg àjjana jàpp ne dana ko am jàpp ne sax mu ngi ci loxo mu téye te nanguwuta jaamu yàlla dellu waxaan ne rajaau jannatin bila taatin bi sunnatil maaxi xururun yaati moo tax Serigne Touba waxoon ni ñaar ku ko bëgg seeti ko feneen man Ahmadu awma ko diggeewu ma ko ajjana gu àndut ak jaamu yàlla ak teraanga ju àndut ak nangoo sol moo tax Serigne Touba nee na yar mënta ñàkk ku ci am koo war a yar te yaroo ko joxe woo fu ñu ko yare àdduna dana ko yar bu ko àdduna yarut bàmmeel yar ko te ku bàmmeel yar dana yaru moo tax ma wax ni ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom tey tax a gën fa sa boroom ku la yarul rekk la nax ku la mayoon ni junni it te jàpp lu yar may la it léegi nga gis junni yarot boroomub yar for ko tasex amub yaray tax ñu jël nit teg ca kaw di ko naw ñàkku ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw jaayal sa àddina jéppit jënde àjjana yow jaayug yaree di ko jëndeb yar te dal yaru sëriñ Touba nee na gudd gi lu gudd la bu leen ko gàttal ci nelaw bëccëg bi it lu sell la bu leen ko nëxal ci moy sunu borom wax ni kaanu qalilan min lay layli maa na moo tax sëriñ bay Jaxate wax ne yow miy nelaw te xamoo say mbir na ngay nelawe yow miy nelaw te xamoo sag mujj na nelawe yow miy nelaw te xamoo bis pénc boo fa layoo da yeyam dañu la yey moo na ngay nelawe yow miy nelaw ak a xunnee kay xaran te xamoo na ngay doxee kon siraatit moo na ngay nelawee yow miy nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naaree ki ajjana foo fay jëm nangay ngay sëriñ Touba mas naa wax sëriñ Malick Ndiaye nel ñépp ñu julli seefi tàkkusaan ba mu sëlmalee ni ma Masamba mbooloo mi ndax ñépp ñëw nañu mu ne ko ñu ëpp ñëw nañ daan ni maa leen woowoon di leen yëgal ni yàgg ma fi gàttuma tànk waaye jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa ba fi wootelew nañu ma woote naa ñi wuy si wàcc nañ maa ci des ñi wuy wàcc naa ñoo ci des waaye dinaa leen digal ndax yéen a ngi jëm ci mujj jamono joo xam ni juróom yii moo ci tax a mucc bi ci njëkk mooy noppi ñaareel ba di jekki ñetteel ba jaamu yàlla ñeenteel ba liggéey juróomeel ba loo am doy ko defe naa ne juróom yi ku ci tënku sa lépp mën naa yéwén àdduna ak alaaxira Sëriñ Tuubaa am na ko mas a wax seex mu ne ko mbàkke mu ne ko ñun de ku jub ku ne may sa baay ku dëng nag xamuñu ci moom dara moo tax seex Abdul Ahad Mbàkke am na jëmm ju ma sañoo ci moom ni ko dama bëgg mucc wér gudd fan dem àjjana Cheikh Abdoul Ahad daal di jël kayit dar ko ci bindal baatu bu hudan ni ko demal ci kulataane ci njàngum araab mu tekkil la ko ba mu àggee jox ko ko ko tane ci wàllu xam-xam mu ni ko Cheikh Abdoul Ahad nee na baat bii de boo ci saxee da mucc wér gudd fan dem àjjana Serigne Touba mas naa fabloo Serigne bu ay peñu suukar muy yu bari taxaw a diis am ci taalibe yi ku jug nar koo jàppale ca loola sëriñ bi tere ko ni ko kenn daa mënta jariñu ci man te liggéeyu lu ma kon loolu mooy la sëriñ bi wax ci nëx ju waalam bi ann al majda laa yanaalu ilaa bi qadril kaddi fii ma qaalu sëriñ Tuubaa nee na na ngeen am kilifa tey nangu mu yilif leen yàlla xamal na ma ci loo xam ni su ma ko mënul jëmm ji lañuy xaaj ñaar jenn ji yilif ji ci des kilifa nag mooy ku lay digal di la tere li tax mu am solo mooy xelum doomu aadama matul waaye kilifa yu bari ñooy jaxasi seeni kër ndax jiital rakk ngir alal ginnaawal magam ngir néew dooleem ci wàllu wërsëg bu rakk di nelaw doo ko ñemee yee bu tàrdee añ nga may ko kuy génn tàggu ko magam ni ci kër gi nga xañ ko loolu lépp ngir xeeb ko te naa am sax amul alal waaye jikko ja rafet na fonk na la yërëm na la yow mi kilifaam xam na yaay kan te boo demee borom alal ja di rakkam loo bañ ca kër ga ñeme na ko waaye doo wax ngir la muy jëf ca kër ga yow kilifa bu sa kër tasee yaa ko tas waaye nag ñi mel ni man xàmmewuñu kileen di digal ak kileen di dugal ndax Serigne Moussa Ka daa wax ni waaye wolof digal ko ak dugal ko xàmmeewu ko bégal ko ak mbugal ko suñu dajee këleen mbugal sukkal ko suñu dajee këleen digal sikkal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni laa yabluganni ahadun min asxaabi an ahadin say an fa inni ahabu an axruja ilaykum wa ana salimu sadri sallallahu alayhi wa dadaa wax naan bu ma kenn wax ci kenn dara dama bëgg fu ma tàbbee seen biir doon ku féex dënn maanaam bu ma kenn jaxase kenn nga jànge ci ni kilifa gu ne warta doon benn nopp ndax bis bu ne nga gis ku jege kilifa ba noppi di ko jaxaseeg njabootam gi ko gën a amal njariñ ngir gën koo bëgg a jege moom te moom kilifa ga xamu ca dara loolu nag am na ci mbooloo moo gis am na ci société yi am na ci daayira yi am na ci kër sëriñ si am na ci pale yi mbooloo moo gis ñu dajaloo am na ca ñoñ ñu gën a jege ñooy jaxase ngir bëgg jariñu ca kilifa ga te kilifa ga loolu mën na ko ump kon daal kilifa déglul ñëpp ndax yaa jaboote ñëpp waaye nag bul déggal ñëpp ngir am na ñoo xam ne boo leen déggalee sa kër tas ndax am na koo xam ne jaxase rek moo ko tax a jóg ak bëgg laa jege doonte amulu la njariñ ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni laa yadxulul jannata namaamun yonent bi nee na ab rambaaj du dugg mukk àjjana sëriñ Touba nee na yàlla sunu borom ñett la bëgg te gën cee bëgg ñett bëgg ak gën bëgg daa nuroo nag waaye bokkut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yàlla bëgg na kuy jëfe xam-xam bëgg na ko tabe ñett yi sunu borom gën a bëgg bi ci njëkk ñiy jaamu yàlla ñépp yàlla bëgg na leen waaye ndaw luy jaamu yàlla la gën a bëgg boroom xam-xam yépp yàlla bëgg na leen waaye boroom xam-xam bu woyof la gën a bëgg bu amul dara ci rëy ñi tabe ñépp sunu boroom bëgg na leen waaye ku néew doole ba noppi te tabe la gën a bëgg bis bu nekk nga gis koo xam ne lam yor mënu cee def dara waaye fu nu ko laaje mu joxe di xaar leen na ngir tabe kooku bokk na ci ñi sunu boroom gën a bëgg sunu boroom it ñett la bañ te gën cee bañ ñett bañ nag ak gën a bañ dañoo nuroo waaye bokkul bi ci njëkk sunu borom bañ na kuy mooy yàlla ñaareel ba bañ na ku jëfewul xam-xam ñetteel ba bañ na ku nay ñett yi mu gën a bañ nag mooy bañ na koy mooy yàlla waaye mag mu weexaj bay jaaw tey mooy yàlla la gën a bañ bis bu nekk nga gis ko gën a am place boo fi dem di tàmbalee juróom fukki at juróom ñaar fukk huit ci suba ba six ci ngoon doxal fii doxal fee rey naa la reyoo ma képp muy seen wax te foofa ñuy waxee kàddu yooyu salaatu ala nabi mënoon na ko weccu wala istixfaar wala ay basmala ñaareel ba sunu borom bañ na ñu nay ñépp waaye borom alal joo xam ni du jeexal dara te loo ko sant mu gàntu la gën a bañ ñetteel ba ñi rëy ñëpp yàlla bañ na leen waaye ñi réer ba noppi te rëy la gën a bañ moom suñ borom